خير دين auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla di seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaare te di leen baal wax te di leen baal wax fas yéene àndaat ak yéen rek ci jataay yi nga xam ne mu assasatul wafa'i bi xuquqil iman moo koy ànd ak yéen bi weeru koor gi tàmbalee ba tey jii di fukkeelu fan bi ak ñaar ni leen ko waxee woon rek ñu fas yéenee dalal suñu mbokk di ku ñu xam ci jataay bi ak yeneen jataay yu mel nii muy Serigne Cheikhouna Mbacké Abdou Wadoud di koo xam ne kenn du ko présenté ci jataayu mu assasatul wafa ndax njëkku fee ñëw tey mën nañoo wax ne yoon bii nii mooy ñetteelu yoonam wala ñeenti yoonam ci jataay bii nii te tamit mën nañoo wax ne ak yëngatu ak yëngatu lépp génnul liggéey bu mel ni bii nga xam ne mu assasatul wafa moom lay def ak yeneen yi mel noonu kon ci yëngatu yooyu rek la ñëw tey jii nii fas yéene bokk ak ñun jataay bi fas yéene ànd ak ñun jàngat benn ci tomb yi nga xamante ne tomb yu yitteel jullit ñépp la muy waxtaan wi nga xamante ne moo war a dox ci diggante ñi ñu tudde ay sufiyanke ak ñeneen ñi nga xamante ñoom lañu tudde ay salaf muy loo xamante ne lu am solo la di lu mat a bàyyi xel tamit teg ci bala ñu koy jox kàddu gi rek maanaam dañuy tënk aslëf ci ay yëngutoom rek doy na sëkk rek moo wax ne moom yëngutoom yépp génnul lu mel ni lii nga xamante ne moo ko tax a teew tey fii ci jotaay bii nii muy jàng ak jàngale ak fésal liggéeyu Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul waaye mu tàmbalee njàngum alxuraanam ci Tuubaa ci Tuubaa boobu tamit la motlee njàngum alxuraanam ginnaaw bi bi mu jàngee alxuraan ba noppi la dugg ci daara ji nga xamante ne moom la sëriñ Mouhamadou Mourtada sos fii ci ndaam muy ñu koy wooyee al azhar ginnaaw boo fa jàngee ba noppi la ko yàlla baaxee mu jóge fii ci réew mi dem fële ci Égypte ci université boobu nekk foofu ci Caire ñu koy wax euh, al azhar foofee <coughs> foofee la jàngee ba am licence ginnaaw bi moomee licence boobu nag tamit demaat na fële ca France ci université bu Sorbonne ginnaaw bi mu jeexalee am njàngam nag la ñëw fii ci réew mi tàmbuli di jàngale ci école yi nga xamante ne gouvernement bi moo koy saytu mu nekk professeur waaye nag boole ko ba tey encore di yëngutu di jàngale fa tey ci institut Al-Azhar bii nga xamante ne moo nekk ndaam ni ma ko waxee léegi tamit bépp jotaay boo xamante ne jotaayu diine la jotaay la boo xamante ne dañ koy xamlee diine wala ñu koy xamloo diine rek moom bokk na ci ñi nga xamante ne danañ dundal jotaay yu mel noonu te loolu moom mooy li nga xamante ne moo ko yëkkati tey ngir mu teew fii ànd ak ñun jotaay bii fas yéene ànd ak ci tomb bi nga wax léegi rek muy am solo muy waxtaan bi nga xamante ne moo war a dox ci diggante suufi yàgg yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñoom lañu tuddee ay salaf yoon kon insha allah ci njaal benn waxtaan wi danañu xamal suñu waxee soufisme liñ ci jublu ñaareel ba tamit bu ñu waxee salafis lan lañ jublu euh, bu noppee ci loolu insha allah dana ñëw ci tomb maanaam yi li nga xam ne euh, masail yi nga xamante ne mooy di indi ak wuute diggante soufisme ak salafisme su noppee ci loolu nag dana proposer li nga xamante ne jàpp nañ ne bu ñu ko defee ak déggoo dana am ci diggante soufisme ak salafisme ci li nga xamante ni ci lañ wutee kon incha allah waxtaan bi noonu rek la fas yéene doxee bala ñu koy jox kàddu gi ñu fàttali mbooloo mi rek ne suba incha allah ci dibéer ji fas yéene nañu dalal inspecteur Abdoulaye Fall di inspecteur de l'enseignement en moom tamit di ko xamante ne ci jotaay yu ñu dafay yëngu muy fas yéene ànd ak ñun ci at-taqniyatul haditha wa asruha fi tarbiya mooy xaral jumtukaayu xaral yu bees yi ak jeexital bi nga xamante ne moom la am ci tarbiya ci wàllu yàq kon incha allah kooku tomb boobu incha allah moom lañ fas yéene waxtaan suba fas yéene ko ànd ak inspecteur Abdoulaye Fall xam ne ñu fàttali rek ne ñi nga xamante ne ñoo ñuy topp ci euh, rajo yi ak télévision yi euh, bu dee ci rajo yi. Euh, Benno FM ñoom 17 heures la ñuy teg waxtaan bi bu dee RFM RFM bi nekk Mbacké 0 heure wala 23 heures bu dee Touba Mbacké FM 22 jant bi 6 heures heure wala 6 heures Lamp Fall Touba 23 bu dee Lamp bi nekk Dakar ñoom ginnaaw bu ñu naaf la ba noppi moom lañuy ñuy teg waxtaan bi bu dee ci. ñi nga xamante ne dañ koy def en direct mooy Darou Moukhty FM ak Niakhène FM ak rajo bi nekk Kébémer ñoom ñëpp waxtaan wi en direct lañ koy def naka noonu Moubarak FM bi nekk Diourbel tamit ñoom waxtaan wi danañ ko teg bu dee ci wàllu télévision yi Lamp Fall TV ñoom zéro heure muy minuit la ñuy jàllale waxtaan wi bu dee Touba TV 17 heures lañ koy jàllale bu dee Diaspora TV ñoom zéro heure ak treize heures lañ koy jàllale naka noonu tamit réseau yi nga xamante ne ñoo nekk diggante Touba ak Darou Moukhty réseau yi yëpp daan jàlle waxtaan bu dee ci internet bi Bichri TV al azhar touba point com Murid TV Touba info tubaa vision Bobal Média sit internet yi yëpp ku ca ku ca dugg rek allah da nga mën a ànd ak ñun ci jotaay yi nga xamante ne moom la ñu amal ci barab bii kon dañuy jox kàddu gi rek Serigne Cheikhouna Mbacké Abdou Wahab ci tomb bu am bii nga xamante ne moom la fas yéene ànd ak tey incha allah jàngat ko yàlla ko yàlla defal defal defal ñu ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah bismillahi arrahmani irrahim wa kafa wa salaamun ala ibadihi alladina istafa asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh noo ngi nuyu bokk yi teew ci jotaay bi tey jiital nuyu kilifa yi sunu maam sëriñ Abbas ak sunu maam yi ci des ak sunu wayjur yi ci des ak mboolem ñu teew ci jotaay bi kon ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci koor gi di ñaan itam yiw wi yàlla def ci koor wépp mu jotalenu ci di ndokkeel itam alwafa ci jotaay yi ñuy amal maa ngi waxtaan ak sëñ Moustapha Ndiaye léegi rek di ko wax ne li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne ku sos lu baax ci lislaam dana am payug boppam ak payug payug keneen ku ko def ku ne ma ne ko loolu dal na leen yéen Wafa ci lu mel nii ndax léegi ku dem biir Touba bari na lool lu mel nii tàmbalee ca jumaa ju mag ja ak ci yeneen béréb yu dul jeex ci biir dëkk ba te lépp nag fii la tàmbalee kon mënees naa ne Wafa moo sos jëf ju baax ju rafet jooju kon képp koo xam ne rek defaat na ko noo ngi ñaan yàlla mu jox leen ci seenu seenu yool ak seenu pay waxtaan wi kon ci ñi ñuy tuddee sufiyanke yi ak ñi ñuy tuddee salafiya yi wan waxtaan moo mën a am seen diggante ndax mën nañoo waxtaan ndax mën nañoo déggoo kon li ñuy njëkkee rek mooy wax lan mooy sufiyanke ak lan mooy li ñuy tuddee salafiya sufiyanke moo dañuy wax ne aw yoon la aw yoon la wow nit ki da koy sóobu ngir àgg ci yàlla ni mu koy defee nag mooy di góor góorlu ci jaamu yàlla yi di góor góorlu ci ndigal yi di moytu tere yi di tàggat bakkanam itam di jéem a sellal xolam di génne ci boppam jikko yu rafetul di def ci boppam jikko yu rafet yoon woowu ñuy doxe noonu lañuy ñuy tuddee sufiyanke kon aw yoon la wu nit di jaar ngir àgg ci yàlla nam cay jaare nag mooy di góorgóorlu ci ndigal yi di moytu tere yi di jéem a sellal xolam di ca def jikko yu rafet di ca génne ji koy safaan tey tàggat bakkanam nag ba jëm koo not tàggat bakkanam ba jëm koo not jëm koo not jëm koo yilif yoon woowu lañuy ñuy tuddee suufiyanke bu dee li ñuy tuddee salafiya nag moom ñi ngi ko jële ci baatu salaf salaf ci wolof rek bu neexoon dañ naan mooy mag ñi rek mag ñi mag ñi bu ñu naan salaf nag dañ ci jublu as-salafu saalih mag ñu baax ñi moom it kon aw aw doxin la salafiya ñi koy tuddee seen bopp wala ñu leen koy tuddee mooy ñi naan ñoom seenu doxin ci dégg diine seen déggiinu diine ni ñuy jaar ba mën a xam alxuraan ak sunna dañ cay roy mag ñu baax ñi dañ cay roy mag ñu baax ñi jublu ci mag ñu baax ñi nag mooy ñu njëkk ña saxaaba ya ak ña ñëwoon seen ginnaaw mooy ñi yonente bi waxoon ci benn xadis ne maas maas yi gën ci maas yi mooy sama maas mooy maas gi ma dajeel ak maas gi ci topp ak maas gi ci topp am ñu jàpp ne kon yetti maas yu njëkk yooyu ñoo gën ci ñoo gën ci maas yi ñoo gën ci xeet wi ñu ne ñoom kon ñetti maas yu njëkk yooye nañ daan déggee alquran ak sunna ñoom lañuy ñuy roy ñoom it bu ñu bëggee dégg alquran ak sunna kon moo ñuy wax ne daal ñoom dañuy tënku ci yoon wi nga xam ne ci la ñetti maas yu baax yooyu daan jaar ngir dégg alquran ak sunna euh, muy muy kon mag ñu baax ñooñu nga xam ne ñoo ñetti maas yu njëkk yi muy jamono yonent bi kon yonent bi ci la ak saxaaba yi ak taabi'un yi ak taabi'un taabi'in ñi ñiy wax lan mooy salafiyya noonu lañ koy waxee léegi ndax kon bu buñ buñ déggee lan mooy suufiyya muy suufiyanke te ñoo xam ne dañuy yittewoo defar xol ak bakkan xamit lan mooy salafiyya te ñoo xam ne dañuy bëgg ni ñuy déggee diine ñu cay roy mag ñu baax ña bu fekkee ñaar yooyu loolu lu ci nekk loolu lay firi ndax kon dañoo doon ñaar yu safaanoo ndax dëgg-dëgg ñaar yu safaanoo lañ buñ ko xoolee day mel ne doonuñ yu safaanoo doonuñ yu safaanoo ndax suufiyanke bu fekkee nee na lim gën a jox yitte mooy defar xol ak jikko loolu firiwut ne ki dul suufiyanke joxut loolu yitte waaye ni àddinay doxe léeg-léeg jamono day ñëw am ñu seetlu ne am na lu nit ñi desal ginnaaw wala lu nit ñi joxul cër bañ ko war a jox ñoom ñu jóg ne nañ gën a jox cër loola loola firiwut ne loola rek lañ jox cër firiwut ne itam keneen joxu ko cër waaye day firi na ñoom daal fa lañ gën a jëme seen yitte kon suufiyanke yi dañuy gën a jëme seen yitte ci defal xol ak defar jikko waaye firiwut ne salafi yi ñoom dañ dul defal xol duñu defar jikko kon safaanoo wuñ safaanoo wuñ salafi yi itam buñ nee dañuy tënku ci yoon wi mag ñu baax ñi daan jaar ngir dégg alxuraan ak sunna firiwut ne ñoom ñi tudde seen bopp salafiyee rek ñoo tënku ca loola firiwut ne suufiyee yi ñoom dañoo tënkuwut ca loola day wane ne kon safaanoo amul seen diggante du càggeenu kii daa mel ni kii mel safaan ba kon ñoom ñaar ku ci nekk rek daa am mbir mu ko gën a yitteel ngir xëy na jamono jami taxaw daa yëgoon ne mbir moomu dañ ko joxut yitte dañ ko war a jox moom mu jóg bëgg koo gën a jox yitte waaye kon safaanoo ak fenqoo amul ci diggante ñaar yooyu ndax li suufiyanke yittewoo muy defar xol ak defar jikko amul benn jullit bu koy ñàkk yittewoo amul benn jullit bu koy ñàkk yittewoo donte tuddewul boppam ne ci suufiyanke yi la bokk salafiyee li ñu wax ne dañuy dañuy tënku ci ni mag ñu baax ñi doon dégge alxuraan ak sunna itam beneen jullit du wax ne du ca tënku amul jullit bu naan ni muy déggee alxuraan day wuuteeg ni ko yent bi doon dégge wala saxaaba yi kon mooy safaanoo amu ci xëy na kenn ku ne rek dafa am lu ko gënoon a yitteel ci jamonoom mu gën caa jëme yitteem waaye am na nag ay wuute yu ñu wuute moo am na ay biir yooyu ñi ñi tuddee seen bopp salafiye mbaa ñu tudde leen ko dañ cee wuuteeg suufiyanke yi am na ay biir yu ñu wuute ay déggiin ay déggiin yoo xam ne wuute nañ ci am na ay biir ci diine yooyu wuute nañ nañ ko déggee wuute nañ nañ ko jàppe wuute nañ nañ cee doxe bokk na ci yooyu lii ñuy tudde ci arab dañ naan tawassul tawassul tawassul nag mooy wut rek wut wut koo doxale sa diggante ak leneen wala keneen mooy tawassul wut wasiila wasiila mooy li ñuy wax ci wolof kerkeraan kerkeraan mooy luy dox lu ñuy jaar ngir jàll ci leneen fii nag dañ ca jublu ci ñaan ci ñaan lañ ci jublu kuy ñaan di ñaan yàlla waaye naan maa ngi lay ñaan ci barkeb diw wala ci daraje diw loolu lañuy ñuy tuddee tawassul bi nga xam ne suufiyanke dañ cee wuute ak salafiye yi bu dee yi ñoom dañ koo nangu di ko def suufiyanke ma foog naa mën naa wax ne suufiyanke yépp a ko nangu suufiyanke yépp koy def mooy di tawassul di ñaan yàlla tey wax naa nag ci barkeb diw diw moome mën naa doon yonent bi mën naa doon keneen ci barkeb yonent bi wala ci barkeb sëriñ sàngam ñaan yàlla ci barkeb yonente bi wala ci barke barkeb sëriñ sàngam sufiyankee dañ koy def dañ ko nangu itam jàpp ne luñ sañ la lu jaadu la bu dee salafi yi ñoom duñ ko def dañu wax ne itam lu ñu sañ du lu jaadu ñoom am na lu ñuy firee tawassul biñ nangu bokkut ak di ñaan naan ci barke diw waaye am na yeneen maanaa yoo xam ne ñoom ci tawassul dañu dañu wax nangu nañ ko waaye bokkut ak nag di ñaan naan ci barke diw dañ naan di ko wax ci yonente bi wala di ko wax ci keneen duñ ko def am ci ñoom ñuy wax ne moom mën nañ koo def ci yonente bi waaye duñ ko def ci keneen mën nañ ne barke yonente bi waaye duñu wax barke keneen seen wuute nag xëy na ci kanam dañ xam lu waral ñuy wuute ci yenn yi kon wàllu di ñaan naan barke bi diw daal sufiyankee ñoom dañ ko dañ koo nangu di ko def salafiye yi nag ñoom dañ ko nanguwul duñ ko def dañ koy dañuy diingat ku koy def itam dañuy diingat ku koy def kii bi li ci toppaat mooy barkeelu barkeelu barkeelu sufiyanke ñoom dañuy barkeelu ci nit ku baax ak lu jóge ci moom lu takk ci moom wala lu jóge ci moom ak sax ay bërëb ay béréb sax dañ ci barkeelu bu dee salafiyé yi nag ñoom nanguwuñ barkeelu ci béréb nanguwuñ barkeelu ci nit itam ku dul yonent bi nee na yonent bi moom daañu barkeelu ci moom ak lu jóge ci moom waaye duñ barkeelu ci keneen ku dul moom ak lu jóge ci keneen ku moom loolu tam kon wuute la moom gu am seen diggante bu dee bu dee yi nag ñoom dalañ barkeelu ci nit ku baax ak lu jóge ci moom dañ barkeelu sax ci ay barab barab yuñ euh, yuñ yuñ yuñ yaakaare ak mbaax bopp na ci ñu wute it li ñuy tuddee gàmmu gàmm gàmm gàmm suufiyanke yépp koy def moom moom it suufiyanke yépp xam naa boo amee ñu ko ci def néew na koo ci defit nangu na ko nangu nañ ko danañ koy def gàmm mooy guddi gi nu jàpp ne ci la yonent bi feeñee sallallahu alayhi wa bu ñëwee ñu ci dajaloo di ci fàttaliku yonent bi di ci sant yàlla gàmm loolu sufiyanke dañ ko nangu di ko def bu dee salafiyee yi ñoom dañ naan bidaa la dañ naan bidaa la bidaa boo xam ne bu buñ dul nangu la kenn du ko nangu kenn sañu koo def lu ñu sos la bidaa la loolu la wax yonente bi defu ko woon saxaaba yi defuñ ko woon toog nañu ab diir bu yàgg am ñu ko door a tàmbalee def kon dañ naan ñoom lu ñu sos la ci diine ji kon bidaa la boo xam ne du lu ñu war a nangu loolu tam bokk na ci lool wuute nañ ci am na lu ñu wuute leneen itam muy gis gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bi mu fi jógee ginnaaw bi fi jógee gis ko ci lu dul gént ci lu dul gént suufiyankee ñoom dañ koy wax dañuy wax ne mën naa nekk dañuy wax ne itam ne nekk na ci ñoom da ci am ñu koy wax ne ñoom gis nañ yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci lu gént salafi ñoom dañ dañuy bañ loolu dañ naan yonent bi ginnaaw bi mu fi jógee dee su ko gis ci lu gént ñoom loolu la ñuy gis yonent bi ak jibril itam ñoo ñoo ñoo bokk àtte daanaka jibril jibril itam ci sufiyanke ñoom dañoo jàpp ne ginnaaw yonent bi am nañu mën a gis jibril di dajeeg moom am na ñu ko wax sax ci ñoom ne ñoom def nañ loolu gise nañoo moom daje nañoo moom ñoom sufiyanke dañuy wax loolu waaye salafiyee yi ñoom dañ naan jibril ginnaaw yonente bi kenn du ko gis ñoom loolu la ñuy wax kon yooyu ay wuute la moom yu yu yu fees yu wér yoo xam ne am na seen diggante wuute yooyu lu ci bari mooy salafiye yi ñoom lenn li dañuy dañ koy gaaw a dugal ci bidaa lu amutoon jamono yonent bi amutoon jamono saxaaba yi rek bu amee bidaa la loolu moo tax ñu dugal ci lu mel ne gàmmu yenn yi dañ naan yonent bee ko jagoo lu mel ni tawasul gi ci ñoo ñenn ci ñoom ñu wax ne mënees na ne barkeb yonent bi booy ñaan waaye nag ci moom rek la yem moo ko jagoo léeg-léeg nag jagoo boo nee jagoo am na yaa war a andi firnde da nga war a andi firnde loolu lañ xam ci lislaam dañu dañoo wax ne yonent bi lépp loo xam ne àtte bu mu jagoo la daa war am firnde ji wane da ko jagoo bu amul firnde ji wane da ko jagoo rek kon duñ ko jàppee lu mu jagoo yàlla lu mu digal yonent bi rek. bu fekkee amul fiir firnde ji wane ne ci moom rek la yam dañu jàpp ne kon digal na ko ñu ci des tam lu ko may bu dee amul fiir firnde ji wane ne moom rek la ko may dañu jàpp ne may na ko ñi ci des loolu lañ xam ci ci ci xam-xami lislaam yi loolu la ñuy wax kon ku wax ne yonent bi daa jagoo nangam daa war a indi firnde daa war a indi firnde ne loolu kat da koo jagoo kon ku dem ba munta ñàkk nangu ne yonente bi mas mën nañoo mën nañoo ñaan ci barkeem bu ko munta ñàkk a nangu bu nee nag ci moom la yem day wax ne daa war a indi firnde juy wane ne ci moom la yem firnde jooju neexuta indi neexuta indi kon mooy e, taxsiis jàppe dara ne ci yonente bi rek la yem te indiwoo firnde loolu mën naa indi wuute ci wàllu ñaan ci barkeem noonu la ci wàllu barkeelu itam noonu la na day saxal barkeelu gu saxaaba daan barkeelu ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam sunna daa saxalit ñaan gu yonente bi jàngaloon nit te ñaan googee ci barke bi yonente bi ma nga ci loolu ku dem bu mënu koo bañ mu ne waaye kon ci moom la yem ci moom la yem nag ku koy wax day indi day indi firnde bu dee suufiyanke ñoom dañ naan yonente bi digganteem ak jullit ñi mooy saxaaba yi ndax ñoo nekkoon ak moom ñoom dañ ci xaw a nat diggante sëriñ ak taalibeem dañ ko ci xaw a nat mooy kon lépp loo xam ne yonent bi daana ko doxalee ak ak saxaaba yi te amuñ firnde ci ne lum jagoo la dañ naan kon mën naa dox diggante sëriñ ak taalibe yi ndax ñoom it loolu lañu woon yonent bi sëriñ la woon saaba di taalibe kon beneen sëriñ ak yeneen taalibe it ñoom dañuy jàpp ne ñoom mën nañuy royee ca ñoom taalibe yi mën nañuy royee ca saxaaba yi nañ daan doxaleeg yonent bi sallallahu alayhi wasallam nuñ daan doxaleeg yonent bi rek te doonut lum jagoo taalibe yi sañ nañ ko doxalee ak seen sëriñ ndax yonent bi sëriñ la woon saxaaba yi di ay taalibe loolu mooy tax ñoom ba ñuy sañ a def yu bari yoo xam ne euh, daawuñ ko def jamono euh, daanañ ko defal yonente bi xëy na jamono saxaaba daawuñ ko defalante seen diggante ñoom waaye ñoom jàpp nañ ne sañ nañ ko ndax saxaaba yi ak yonent bi moo taalibe yi ak sëriñ si rek euh, ñoo nuroo diggante yi nuroo nañ ba tax na lu ñu amul firnde ne yonente bi da ko jagoo rek ñoom dañ koy sañ a def moo tax ñuy sañ ñaan kon ci barke diw keneen ku dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñuy sañ a barkeelu itam ci lu jóge ci keneen ku baax koo xam ne du yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu dee ci wàllu mel ne gàmmu nga xam ne salafiyee ñoom ci bidaa lañ ko dugal bu dee sufiyankee ñoom duñ ko dugal ci bidaa ndax dañ naan bidaa mooy lan dëgg-dëgg bidaa bi nga xam ne duñ ko nangu mukk dara du ci baax itam bi yonte bi noon kullu muhdasatin bidaa wa kullu bidaatin dalaala wa kullu dalaalatin fi naar bidaa boobee mooy ban boobee mooy lu ñu sos dugal ko ci diine yokk ko lu yonente bi defutoon nga def ko ak muy ak jaamu yàlla lu ñu ak jaamu yàlla te yonent bi defu ko nga def ko wala lu yonent bi doon def nga defe ko neneen nu dul nam ko doon defe loolu lañ naan mooy ja mooy bidaa waaye am na yu ñeneen ñiy tudde bidaa dëgg-dëgg doonut luñ sos lu ñuy def doonut lu ñuy defe neneen itam waaye la ca am rek mooy tànn nañ waxtu di ko ca def wala ñu tànn barab di ko ca def loola rek moo cay lu yees waaye jëm yi la def moom doonut lu yees doonut luñ fent nañ koy defee itam doonut luñ fent nu wuuteeg ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam def ci misaalum gàmm gàmm luñ ciy def luñ ciy def liñ ciy def bu dee ñun béréb yi nu xam nun li ñu def ci gàmm mooy di jàng alxuraan di jàng ay xasaay mooy tudd yàlla di bernde mooy di defar ay ñam di ko jox ay nit yooyu moom lañ xam ci gàmmu ci suñ béréb yi noonu loolu lan moo ci luñ fent loo xam ne doonut luñ digle ci lislaam jàng alxuraan luñ luñ digle ci lislaam la tudd yàlla luñ digle ci lislaam la joxe sa alal ci yoonu yàlla luñ digle ci lislaam la kon amul ci luñ ci def loo xam ne dañ koo sos dañ koo fent dañ koo yokk defin wi itam foogu man daañ ko defee neneen nu wuuteeg ni ko yonte bi doon defee alxuraan ji ñu jàng ku nekk kem kàttanam ni ko yonte bi doon jàngale koy jéeme kuy tudd yàlla itam anam gi ko yonte bi bëggee woon ci la koy defe kon jëmmi jëf ji doonut luñ sos defin wi itam doonut luñ sos li ci am ci gàmmu rek mooy lan mooy nga tànn bis sàngam ak yeneen yi ci des yëpp yu bare bare nga tànn bi sàngam ne man dama ci jàng alxuraan dama ci tudd yàlla dama ci bernde ndax tànn bi sàngam googu nag sañoo ko tànn bi sàngam googu sañ nga ko tànn waxtu walla tànn barab ci loo xam ne yàlla dala ko dala caa xiirtal rek bàyyi la dane la del tudd yàlla lu bari rek bàyyi la dana la del joxe sa alal ci yoon yàlla rek bàyyi la waxu la ne dee ko def bi sàngam wala waxtu sàngam wala béréb sàngam kon tënku la ci waxtu tënku la ci béréb tënku la ci ab lim bu la neexee nga tënk sa bopp ci yooyu nga tànnal sa bopp ab béréb wala nga tànnal sa bopp waxtu wala nga tànnal sa bopp lim li la yàlla tënk doo ko soppi julli farata yi yàlla tënk na ko cib lim tënku ko ci waxtu kenn mënu ko soppi julli juróom ku ko bëggoon def juróom benn kooku moo def biddaa ndax lim bi yàlla wax moom yokk na ko julli takkusaan di ñeenti rakka ku ko bëggoon def juróom moo def biddaa ndax yàlla da koo tënk daa tënk lim bi am ku ko yokk mbaa am ku ko wàññi kooku moo def biddaa walla ku sosoon geneen julli ne farata la te bokkut ci juróom yàlla wax kooku daa sos lu bees kële soppi tënk bu yàlla tënk béréb aj aj daa am béréb bu ñu koy defee yàlla ci tënk nit ñi ne ci béréb bii lay ame ku demoon feneen fu mën di doon naan day aj loolu bi daa lay doon ndax yàlla da koo tënk ci béréb bu tënkuwut ci béréb bi rek lam def bi daa la bu yàlla tënkiwut ci lenn nag tënkiwut ci béréb tënkiwut ci lim tënkiwut ci euh, waxtu lam la tënkut sañ nga caa tànnal sa bopp yow sañ nga tànn aw waxtu di ca def nangam sañ nga tànn ab béréb di ca def nangam sañ nga tànn ab limitam di ko def nangam lu mel ne tudd yàlla nga tànn ab lim day ma ko def ci astaghfirullah istighfar wala ci salatu ala nabi ndax yàlla yàlla dala caa lal rek te tënku la cib lim kon sañ ngaa tànnal sa bopp ab lim kon wàllu bidaa da cee bari lool day am ñu koy tudde bi te fekk dëgg-dëgg bu ñu ko settantaloon dañuy xam ne la ca nit ki def rek mooy tànnal boppam béréb wala tànnal boppam ab lim walla tànnal boppam waxtu muy jamono ji mu koy def waaye la muy def moom doonut lu fi nekkutoon na koy defee itam wuute wut ak ni ko yent bi doon defe kon gàmmu itam suufiyanke ñoom foofu lañ ko dugal defuñ ci lu bees luñ fent lañ cee def it defewuñ ko neneen bu ma nee sufiyankee nag man mooy ñi ma xam ñi ma xam te ñi gëstu di leen tuddee at tasawufu sunni mooy ñi njëkkoon a wax mooy ñi nga xam ne ñoom dañuy soobu ci yoon ngir àgg ci yàlla te di ko defee nag di góor góorgóorlu ci ndigal yi di moytu tere yi di sellal seen seen xol di tàggat seen bakkan di jéem a rafetal seeni jikko ñoo ñu laay wax sufiyanke googu laay wax googu mooy gi xam fii noonu gën xam fii moo gën a tasaaroo nag jekk itam ci ci biir jullit yi dañuy tuddee tarixa yi sufiyanke googu ci lañ nekk tarixa yi lu tàmbalee ci Cheikh Abdou Khadir Jilani yi tasaaroo ci réewi jullit yi ci sufiyanke googu lañ nekk googu nag ci lay wax na ñoom gàmm ak lu mel ne gàmm looloo tax ñu di ko def mooy dañoo jàpp ne ñoom defuñ ca luñ sos lañ cey def it defewuñ ko neneen nu bokk rek ni ko yonte bëggee woon waaye dañoo tànnal seen bopp rek loo xam ne yàllaa leen ko bàyyee ñoom ñu tànnal ci seen bopp moo leen bàyyee waxtu yi bàyyee leen lim bi bàyyee leen jamono ji ak béréb bi ñoom ñu tànnal ci seen bopp lañ bëgg a tànn kenn day gàmmoos Daaru Musti daa tànn daa tànn béréb jóge fa mu nekk ñëw Daaru Musti da ko tànn rek béréb la tànn ndax yàlla tëngu ko ci tànn guddi gàmmu gi dafa tànn waxtu sañ na ko ndax tënkuñ ko ci bu dee ab lim tànn na ko itam sañ na ko ndax tënkuñ ko ci kon gàmmu gi xëy na euh, ñee dañ ko jàpp biddaa waaye ñii ñoom jàpp ne doonul biddaa waaye nit ki daa tànn rek waxtu sàngam di ci def loo xam ne luñ ko digaloon la di ko defee nañ ko ko digale woon waaye béréb bi la tànn rek wala waxtu yi la tànn rek walla lim bi rek la tànn bu dee ni ma ko waxee woon ci di ñaan ci barkeb diw wala barkeelu ñoom ginnaaw yonent bi def nañ ko ci moom ñoom dañuy natt rek diggante ku baax di kilifa ak ñam yilif seen diggante dañ koy natt ci diggante yonent bi ak ay saxaabaam na saxaabee daal jëflante ak yonent bi dañ jàpp ne sañ nañ ko jëflante ak kilifa yi ndax wàccuwaay yi yonent bi moo féete kaw waaye teewut wàccuwaay yi ñoom sorewuñ wàccuwaay bi mu am ci ñee ak wàccuwaay bi kay am ci ñee soreewuñ Euh, gis nañ sëñ bu mag bi lim daan wax taalibe yi naan leen day leen xool ci saxaaba yi ñooy seen baay ci diine kon kon mel na ne roy na leen saxaaba yi ni saxaaba yi doxale dox doxale ak yonent bi ñoom it ñu ko jéem a doxale ak ak moom kon mooy taalibe ci ci sufiyanke ñoom jàpp nañ ne euh, diggante yonent bi ak saxaaba yi mën nañ cee natt diggante sëriñ si ak seeni taalibe li fekk ak guñ ci am firnde ci ne nangam moom yonent bi rek rek rek rek moo ko jago loolu kon bokk na ci li waral li waral wuute gi ñee ñoom dañuy dañuy wax ne jagoo la ñuy wax ne ñoom gisuñ firnde ci ne jagoo am na foofu bu dee lu mel ne gis yonent bi ak gis jibril loolu it salafee yi dañ koy dañ koy dañ koy bañ dañ naan munta nekk munta nekk ku ko wax dañ naan la da wax rek da ngay wax rek waaye moom it indi foofu firnde firnde juñ munta delloo dana jafe ñoom ñu indi ko dana jafe ndax daanaka lu ñuy wax xel la xel xel la rek xel la lu ci bari dañ naan lu tax yonent bi di ñëwaat lu tax muy ñëwaat lu tax muy ñëwaat bu fekkee daa ñëwaat ngir xettali ngir xettali kenn ginnaawam saxaaba yi tolloon nañ diggante yu métti yoo xam ne bu doon loolu aajo woon nañ mu xettil leen kon lu tax ñëwut xettil leen loolu foog naa du ñu ko laaj moom lañ koy laaj bu fekkee <laughs> moom lañ ko war laaj. bu fekkee moom ñu kii moom ñëw na moom waxut waxu yoonam nekkut ci lu tax ñëwutoon moom waaye moom daal ñëw na moom ci moom la wax gis na ko tax nga lu tax nga gis ko te diw gisu ko woon loolu laaj moom nga koy laaj. Hmm. moom nga koy laaj waaye dama ko laaj man. loolu xel rek la xel la rek ndax ci na la gis na yonent bi moom waxu la li tax mu gis ko dana la gis naa ko rek gis naa ko rek yow doo yow nag yaa yaa ci sa xel yow yaa ne lu tax nga gis ko dafa ñëw di la xettali te saxaaba yi aajoo nañu xettaleen te ñëwut ginnaaw ñëwutoon ci ñoom nag koon du ñëw ci yow loolu xel la xel moo xam ne tegewut fu fu dëgër lool lool mooy li ñu te muqaddimaat yi dëgëriwut noonu muxaddimaat yi doonut loo xam ne kenn mënu caa teg baat ndax ki ne la gis naa yonent bi moom dana la gis naa ko rek yow nag ci sa xelum bopp yaa fa nekk naan buy ñëw ci yow daal nangam war a tax te nangam jooju amoon na ca saaba yi te ñëwut ci ñoom kon nag du ñëw ci yow loolu du du dëgg-dëgg du du dalil bu dëgër ci wàllu ci wàllu du tegtal bu dëgër ci wàllu ci wàllu xam-xam moom néewu la nangam a tax mu ñëw ci man dana la man gis naa ko rek gis naa ko rek bu dee jibril itam noonu bu fekkee dañ naan yonent bi itam génn àddina ñi génn àddina dekk ci mooy tax ñu ñu mën leen gisaat loolu dañuy gis ci lu kenn munta bañ lu lu lu safaanoog loolu mooy ci al isra ci nettali yoo xam ne yuñ nangu la yuñ yuñ wéral la yonente bi ñëwee jiite na jiite na yonente yi ci baytul maqdis jiite na leen jiite ga fooguma ne kenn dana wax ne du seeni jëmm la fooguma ne ñi ñoom danañ wax ne du seeni jëmm kon seeni jëmm la la jiite seeni jëmm ci mi'raj ñu naan gise naag diw gise naag Muusa wax ak moom yooyu kenn waxul ne du jëmmam te moo ne ñooñu jóge nañ fi bu yàgg-yàgg te teewut mu mën a sax ne yonente bi gis na gis na ak seeni jëmm kon war a ne ku fi jógee kenn du gisati jëmu ji li fekk bis penc loolu tam neexut a saxal neexut saxal ndax ci nettali yu ñu wéral war nañ ci ne yonent bi moom dajawaat na ak seeni jëmm fekk jóge nañ fi ay nangam junni at ñenn ñi ay nangam junni jóge nañ fi ba noppi yonent bi dajeeg seeni jëmm kon dajeeg jëmmi ku fi jóge dàq ko du yomb ku fi jóge nekk fi yëg bis penc amul rek deesu daje deesu gisewaat ak moom loolu neexuta ñoo ko kon ki ne man gis naa kooku neexuta lu lu lu dëgër dëgër daal moo ko moo ko war a man ne ko gisoo gisoo mu ne gis naa nga ne ko gisoo lu mel ni doyu ci loo xam ne ci sa xelum bopp rek ko tabax ndax lépp ci xel la kenn waxuta amul kenn ko wax na it euh, ku fi jóge bis ci kese lañ koy gisaat gisaat te mën nga koo déggee yow mën nga koo déggee ci wax na innaka mayyitun wa ma mayyitun summa innakum yawmal qiyamati inda rabbikum taxtasimun nit mën na cee dégg moom ne ginnaaw nee na ko da nga fi jóge ñoom ñu jóge fi bu àllaaxira na ngeen daje ñu àtte leen nga dégg ci ne kon àllaaxira rek rek rek la la ku fi xas jóge di di di ñu koy mën a gisaat loolu sa déggiin la rek mais du ne loolu rek lañ ci mën a dégge kon loolu tam déggin la waaye du ne moom rek lañ ci mën a dégge kon léeg-léeg ci wàllu gis yonent bi wala gis Jibril fi ci ñu koy dàq di sukkandiku dëgg-dëgg seenu déggin rek la walla seenum xel sax xel seenum xel la rek wala seenu déggin waaye doonut firnde jooj kenn mënu caa teg baat bu ko defee nag su sufiyanke ñoom dañ naan yàlla liñ xam moom li li li li li liñ xam mooy yàlla lépp la man lu ko soob lu ko soob yàlla man na lu ko soob man na lu ko soob ku wax ne man na lu ko soob nag te kii di wax ne gis naa yonent bi wala gis naa jibril moom delloo ko ci boppam delloo ko ci boppam ci coobare yàlla la ko delloo ak kàttanug yàlla waaye delloo ko ci boppam kon dane yàlla won na ma yàlla won na ma yonent bi yàlla won na ma jibril yàlla dajale na ma ak yonent bi yàlla dajale na ma ak jibril loo xam loolu lay firi kon yàlla la ko moomale te yàlla moom man na lu ko soob kon lépp lu mu waxul ne duma ko def duma ko def lépp lu mu waxul ne ma ko def rek man na koo def lu mu waxut ne du ma ko def wax bu leer ne duma ko def mën na koo def am na ñu wax nag ne du ma ko def am na ñu wax wax ju leer ne duma ko def yooyu moom ku wax ne yàlla def na ko dana ko def dañ naan ko da ngay ndax moom ci boppam nee na du ko def waaye lu mu waxut loola nag bu nit ne yàlla def na ko euh, dañuy dellu ci nit ki ko wax dañuy dellu ci ki ko wax bu nit ne yàlla def na nàngam te loola yëguñu fu yàlla waxee ne moom du ko def kon mooy dugg na ci lim mën a def te waxut xamuñ fu mu waxee ne du ko def dañuy xool ci wax ci wax bu dee kuñ war a doy loola ñu rafet njort ci moom nangu lam wax ci wax bu dee kuñ war a doy loola ñu rafet njort ci moom nangu wax ku ne gis naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu xamun fu yàlla waxe waxe waxin wu leer ne ku fi jóge kenn du ko gisati ba àddina tukki ba ba ba lu dul bis bis penc xamuñ loolu noonu am na ku ñëw kon wax ne gis naa yonente bi kon loolu lu mën a nekk la li ñu tëdd lu mën a nekk lu mën a nekk la ndax yàlla néewul du am te mën na ko la cay des mooy ki wax la xool bu dee ku xam la ku xam diine la te tënku ci diine ku xam diine la te tënku ci diine boobaa ñu nangu li wax ñu nangu li wax ndax li wax lu mën a nekk la te yàlla xamuñ fu mu waxee ne du nekk kon bu amee ku wax ne nekk na te kooko doon ku ñu war a doyloo dañ koy doyloo rafet jot ci moom rafet jot lañ koy tudd rek doyloo ko nangu la wax bu doon ne day koo xam ne nag du ku ñuy sukkandiku ci moom bu waxee mën nañ caa jàmbure mën nañ caa jàmbure mën nañ caa jàmbure ah daal wóoruñu daal ndax saa nag doon koo xam ne dañuy sukkandiku ci ay waxam benn xamut diine walla euh, tënkuwul ci diine mooy maandu gi war na ci nit ba du wax lu amul xamuñ ko ci moom boo ñu maandu ci waaye koo xam ne xam nañ ci moom nag ak xam. akuk ragal yàlla akuk tënku ci diine kooku bu waxee lu mel noonu dañuy rafet jot ci moom ndax foofu moom li ñu naan dëggal ak weddi moo fa nekk waaye du mbirum xam-xam foofu du mbirum xam-xam loolu du mbirum xam-xam bu ñëw ne la nangam am na loolu du mbirum xam-xam gëm la ak weddi gëm ak weddi boo ko nangoo la nangoo mooy gëm nga ko boo ko nangut mooy weddi nga ko weddi nag du ne nit ki day ku ko neex rek mu weddi weddi daa am kuñ sañ a weddi daa am kuñ sañ weddi ab jullit moom daa am kum sañ a ab jullit bu xam bu tënku ci diine ñoo xam ci moom ak ragal yàlla sañoo ko weddi da ko sañut ab jullit sañut a weddi jullit bu xamul ci moom ak doye di guy tax duñ sukkandiku ci waxam te ko sañu ta wedd kon bu ko weddee def na lum sañut bu ko nangulee gëm ko nag def na lañ ko digal ndax loolu lañ ko digal liñ ko digal mooy koo xam ne ku xam la doon ku tënku ci diine bu la waxee dara dangay sukkandiku ci lam la wax ba ba ngay gis ab safaan kon ku ne gis naa yonente bi wala gis naa jibril te fekk mu doon ku xam diine doon ku tënku ci diine kooka li war ab jullit mooy mu rafet njort ci moom nangu lam wax ndax li mu wax doonut lu munta nekk doonut lu mun munta nekk ndax ci kàttanug yàlla la dugg te yëguñ fu yàlla waxee ne du ko def bu doon dafa wax loo xam ne yàlla dane du ko def moom ñu ne ko ah yow yaa ne am na waaye yàlla mu ne du ko def ginnaaw yàlla ne du ko def nag duñ maa nangu li nga wax waaye ginnaaw yàlla waxu ko nag xamuñ fu mu ko waxee dañuy rafet njort nangu ko suufiyanke ñoom foofu la ñuy jaar rawatina koo xam ne <coughs> nit itam ki ne man gis naa kooku moo neex tax dara gis naa moo taxit léeg-léeg ku ne gis naa nga bëgg koo weddi léeg-léeg nga àgg ci foo xam ne moon nga fa bañ àgg ndax danga nga naan gisu gisoo de gisoo gisoo ko gisoo ko gisoo ko da nga koo jeneer noonu rek Ah, waaw loolu neexut neexut deret nag am mag mu ne la gis naa boobu nelawuma damaa toog nii di ko gis nga ne ko déedéet da nga ko doon jeneen rek boo rafeta njort ci moom nga koy wax nga koy wax loolu maanaam ñi nga xam dañuy wane ne rafet na njort ci ci wax dañ naan ko danga nga ko jeneen rek waaye gisoo ko nag ndax ndax kenn du ko gis bu dee ko njab moom dañ naan ko saytaanee la woon dara waaye du du moom seytaane moom yow yow nekkoo ci yoon wi ci yoonal yoon nga nekk seytaane moo lay wane ay ay mbir nga jàpp ne yonent bi tafekk lu moom lépp jërutoon mën nañ caa bañ ndax mbir mi doonut yàlla wax ne du ko def sam kese yow nga sukkandiku ba ne du am sam xel nag amul dooley di di tebbi luñ ne dafa am ci dal daa am sam xelum kese rek nga ne ko amut loolu neexut neexut deret neexut deret moo tax kon foofu itam wuute gi fi am moom sufiyanke moom day day day day wax lu lum gis moom danaan gis naa def naa am naa gis naa kooku neexu deret ku dem ba jàpp ne gis na yonente bi moom danaan gis naa yonente bi ki ko gisul moom waaye doyloo nag ki ne gis na ko it nangu na ne kook gis na ko ndax jàpp na ne loola du lu yàlla wax ne du ko def doonut lu yàlla wax ne munta nekk te kàttanug yàlla nag lépp lépp lépp xaj na ci yàlla mën na am na kàttanu lu ko soob lu mu waxut ne du ko def bu amee ku wax ne def na ko kooka bu dee ku ñu war a doy loola dañuy doy loola wax kon wuute gi foofu itam foofu la foofu la jóge bu ñu ko seetloo kon wuute gi day jóge ci ay cëslaay yooyu yu ci bari xay na euh, ñàkk a day tax ba nit taxaw foo xam ne dafay taxaw taxaw bu dëgër te fekk bu seetantaloon mën naa bañ a dëgërale tànkam ni mu ko dëgërale mën naa woyofal tànkam ba xam ne mën naa dandu tuuti te du ko yàqal dara te du ko yàqal dara kon yooyu bokk na ci wuute yi nga xam ne salafiya ak suufiya am nañ ci wuute wàllu di ñaan ci barkeb diw wàllu barkeelu wàllu gàmmu ak wàllu gis yonente bi sallallahu alayhi wasallam ak gis gis Jibril ndax mën nañoo déggoo ndax mën nañoo déggoo déggoo war naa mën a nekk ginnaaw wax nañ ne ñoom ñaar doonuñ ñu safaanoo xam nga yu safaanoo ca tàmbali ba ñoo a déggoo ñoo xam ne seeni seeni cëslaay wala seeni fañ tabaxu moo safaanoo ca tàmbali ba ñoom xëy na seen déggoo dana jafe lu mel ne koo xam ne yaa ngi moom bokku leen fu ngeen di dellu kooku seen déggoo mën naa jafe ndax da ngeen bokkul fu ngeen di dellu bokku leen fu ngeen di atteewoo kooku seen déggoo mën naa jafe waaye koo xam ne yéen bokk fu ngeen di dellu yow li nga fésal danga koo fésal waaye wonewut ne moom da amut moom it li mu da koo fésal waaye wanewut ne yow danga koo amut mooy suufiyanke gi lim fésalee yittewoo mbirum xol ak mbirum jikko da koo fésal gën ko jox yitte waaye wanewut ne salafi bi da koo amut salafi bi ni muy féesale di tënku ci yoon wi nga xam ne ci la mag ñu baax ñi doon déggee diine da koo féesal waaye wanewut nag keneen ki da ko amut sufiyanke bi da ko amut loolu nga xam ne ci la ci la salafi yi jàpp bu dëgër a dëgër nga xam ne mooy seen lépp muy tënku ci yoon wi mag ñu baax ñi doon déggee diine loolu sufiyanke itam ci lañ nekk sunni sufiyanke noonu sufiyanke ne yi may wax noonu mooy yi nga xam ne ñoo jiitee euh, sufiyanke gi ñuy tuddee at tasawuf sunni la tàmbalee ci al imaamul Junayd Junayd mi nga xam ne mooy kilifa ak ñëpp ñu koy ñoom ñëpp ñu nangul ko ko itam sufiyanke yëpp nangul ko ne mooy seen kilifa Junayd moomu li ñu xam ci moom mooy rek moom it tënku ci alxuraan ak sunna alquran ak sunna cheikhul islam ibnu taymiya nga xam ne dañ koy jàppee ne mooy njiitul salafiya mooy seen njiit dañ koy jàppe moom li mu wax ci ci junayd wala junayd li mu waxal boppam junayd junayd li mu waxal boppam dane yoon ku bëgg a dem ci yàlla yoon yépp tëju yoon yépp ay tëju duñ tujjil kenn kudul kudul ku jaar kuy roy jeexit yonent bi sallallahu alayhi mooy kuy topp ci yonent bi rek mooy kuy jaar fi yonent bi jaaroon rek rek lañuy ubbil mu jàll kooku ni ni ni mu wanee tënku ci tënku ci eh, sunna fi mu ko teg waxoon na it ne ku dul jàng alxuraan xamul sunna kooku dee su ko roy ci sunu ci mbir mii dee su ko ci roy mooy ku xamul alxuraan xamul sunna daal dee su ko roy ci mbir mii mbir mii mooy sufiyanke gi ñu nekk kenn ko ci roy ndax sunu xam-xam bii alxuraan ak sunna moo ko tënk gis nga kon alxuraan ak sunna fi ñu ko fi ñu ko teg moom junne di mi nekk kilifa kilifa ak sufiyanke yi bu ñëwee ci Cheikh Abdul Qadir Jilani nga xam ne tarixa yi am na gëni manes naa wax ne ci moom la tàmbalee tarixa yi am na gëni ak ci anam gi muy amee nii ci tarixa bi ñu koy askanale ci la tàmbalee moom cheikhul islam yi ma doon wax léegi Ahmad ibn Taymiyya te ñu ko ne mooy kilifa salafiya yi moom dafa wax ne Cheikh Abdul Qadir Jilani ci ñi dàqoona digal seeni njaboot ñuy tënku ci alxuraan sunna la bokk gis nga moom moo ko seereel kon ñi sos tarixa yi lu mel ne Cheikh Abdou Khadir Jilani mi ñuy askanel xaadiriya foofu la nekk kon mooy li li salafiyé yi jox yitte moom itam loolu moo nekkoon mbiram muy tënku ci alxuraan ak sunna ku mel ne beneen tarixa ci tarixa yi ña xam fii Cheikh Ahmad Tidiane Cheikh Ahmad Tidiane mi ñuy askanale Tidiane Tidiane Tidiane yi moom itam mas nañ koo laaj ne ko ndax danañ la sosal ndax danañ la sosal ndax mën nañ laa askanale lu wérut daal koo xam ne day te day askanale dara te fekk wérut loolu amut ndax mën naa nekk mu ne waaw mën naa nekk waaye nag bu ngeen bëggee xam lu wér lu wérut ci liñ may askanale lépp luñ ma askanale rek lu ngeen dégg ñu nettali ko askanale ma ko na ngeen ko natt ci alquran ak sunna na ngeen ko natt ci alquran ak sunna lu ci dëppook moom ngeen jëfe ko moo xam jóge na ci man wala jógewul ci man lu ci dëppoot ak moom nag ngeen bàyyi ko ndax xam ngeen ne jógewul ci man gis nga kon moom it ni mu wane ne mbiram mépp ci alquran ak sunna rek la tënku kon ku mel noonu bu demoon bay wax ci ay gis yonente bi ay gis Jibril yu mel noonu dañuy xam ne doonul ku xamul li muy wax doonul ku woyefal diine itam ba lu ko neex rek mu wax walla xamul diine ba di wax loo xam ne kenn waru ko wax sëñ bu mag bii a Cheikhul Xadim radiyallahu anhu arda moom it foofu rek la nekk mbiram mépp moom itam mooy tënku ci alxuraan ak sunna kon suufiyanke yu mag yépp seen mbir mooy tënku ci alquran ak sunna bi muy wax ne zahara li anna i'tisaaman bil kitaab wa bi xadiisil mustafa huwa sawaab mooy mooy la wax mooy ci alquran ak sunna mooy dëgg mooy li wér li mu wax ci wàllu googu kenn xamul nu mu toll moom li ci wax ci wàllu xiirtal nit ñi ak digal leen ñu tëngu ci alxuraan ak sunna te bàyyi sos mooy biddaa la mu ko tënkee rek mooy dafa wax ne lépp luy aw yiw doon lu baax ci tënku ci alxuraan sunna la nekk lépp luy ay di lu bon ci biddaa la la nekk muy sos id jumia alxayru fi littibaai wa jumia alcharru fi libtidaai kon buñ seetloo kilifay suufiyanke yi ñoom ñépp woot woote wuñ lu wuute tënku ci alxuraan ak sunna kon du ne salafiyee ñoom ñoo tënku ci alxuraan ak sunna waaye suufiyee ñoom ñeneen lañ déedéet alxuraan sunna ni ci sa salafee di tënkoo noonu la ci suufee itam di tënkoo kon mooy ñii ci tënkoo nii nag te xam ko itam nag ñiñ tudd fii ñi amul kenn ku ci réere alxuraan ak sunna al junayd Cheikh Abdul ay misaal laa joxe rek ci ay maas yu wuute kenn ku ne jëmbal ak maasam ak jamonoom Junayd moo ne ca bopp ba ca njëlbeen ga Cheikh Abdul Xaadir Jilaani moo ne ci sosug tarixa yi am na gëni Cheikh Ahmad yi ci ay dix-huitième siècle Cheikh Ahmad al Cheikhul doon ci euh, ñi fi mujj kon ku ne day doon misaal rek ci ñim jamonoon man leen a man leen bare kon day wane rek ne njiitul suufiyanke yi ñoom ñépp tënku ci alxuraan ak sunna rek lañu woote te xam nañu alxuraan ak su sunna itam ba tax na kon lañuy wax ak lañuy def euh, jar na jaruta jaruta jaruta ñemee màbb noonu rek daal ndax doonu ñu xamul dara ko xamul dara xëy na mooy moom nga sañe war a ñemee noonu rek sonk noonu rek di di màbb la muy defal la muy wax kon li liñ jàpp ne mën naa tax ak déggoo am ci mooy ñu xam ne li jiitu mooy dañoo safaanoo wut jaaduwutoon sax ñu naan salaf yi ak suufi yi ndax loolu fu ñu koy waxee rek yu safaanoo lañ ko mën a waxee lu mel ne ñu naan sunna ak chian ndax dañoo am dañoo safaanoo ci ay ci ay ponk ci ay cëslaay wala ñu naan sunna ak wala yu mel noonu ahlu sunna ak alxawaarij ahlu sunna ak mu'tazila yu mel noonu lañ mën lañu war a mën a sax di tuddee nu mel noonu ndax dañoo safaanoo dañoo safaanoo ci ay ay cëslaay waaye bu dee sufiyankeeg salafiyee yi nag ñoom demewul noonu ndax ci biir salafiyee yi am na ñoo xam ne bu la neexoon nga tudd nga tudd leen ay sufiyanke ci biir sufiyanke yi am na ñoo xam ne bu la neexoon nga tudd leen ay salafiyee ñoo ko tuddewu seen bopp rek waaye bu la neexoon nga tudd leen ko ndax la nekk ca ñi ko tudde seen bopp ba tax ñuy tudde ko seen bopp wala ñu tudde leen ko nekk na ci ñoom ñoom it mooy bu dee xër rek ci tënku ci alxuraan ak sunna bu dee xër ci loolu da nga koy fekk ci suufiye yi kon bu la neexoon sëñ Tuubaa nga tudde ko salafi ndax bu dee salafi mooy xër rek ci tënku ci alxuraan sunna bu la neexee nga tudde ko kon kooku doonut lu safaanoog salafi ci salafiye yi itam bu dee bëgg lu baax sellal sa xol defar say jikko bu dee loolu mooy suuf suufiye loolu tam da nga ko fekk ci ñi tudde ay salafiyun bu la neexoon nga tudde leen ko ñoom it dañ ko tuddewu seen bopp rek kon mooy dëgg-dëgg doonu dëgg-dëgg yi ñaari mbir yu wuute yoo xam ne bii daa fële bii ne fële waaye yu duggante la yu duggante la kon ak wuute la rek ci yenn mbir ni muy amee ci ci wàll yi ci des ni ay wuute di ame ci wàllu fiqh di ko amee ci wàllu aqida sax nga xam ne moo gën a moo gën a diis te wut ay wuute da cay am te wuute ñu ñu war koo mën a nangulante ku nekk war a mën nangul sa morom sàkkantumaa loo xam nag àggul ci àqiida àggu ci àggu ci yiñ tudd fii yëpp amu ci lenn lu àgg ci àqiida wàllu di ñaan ci barkeb diw wala di barkeelu ci lu jóge ci diw walla gis naa yonte bi gis naa yonte bi gis naa jibril yooyu yëpp amu ci lu àgg ci ci àqiida kon buñ jàppee ne ñaari doonu ñu safaanoo waaye xëy ay déggin yu ci yenn mbir yi rek te wuute nag bu amee ci mbir dañ naan bu dee lool kenn mënut a dogu ci ne nii rek la kon kenn wërta diingat moroom ci kenn wërta diingat moroom ci li ñu naan laa inkaara fi masaa'il al-ijtihaad wala ñu naan laa inkaara fi masaa al-xilaaf mooy mbir yi nga xam ne day mbir yooyu wuute mën na caa am te kenn mënut a dogu ci ne lii rek a wér mbir yu mel noonu bu ca wuute amee kenn wërta diingat moroom ja ñu wuute kenn wër caa diingat moroom ja la mu war a def mooy la mag ña daan def bu njëkk dañ daan wax ne bu ñu wuutee liñ dëppoo ndax bu ñu wuutee rek mooy am na luñ dëppoo liñ dëppoo nañ ci jàppalante liñ wuute nag ñu dogalante ci ngànt ñu dogalante ci ngànt mooy kenn ku ne rafet rafet njott ca morom ja rek daal ne xam naa nangama tax mu wax loolu rek xam naa nangama tax xam naa nangama tax mooy dogal ko ngànt bu ko defee def li nga jàpp mu def lam jàpp li ngeen bokk nag dëppoo ci ngeen bokk ci jàppalante li ngeen wuute gisin nag kenn ku ne rafet njott ca moroom ja dogal ko ngànt te def li mu jàpp ku mel ni al imaamu Shafi'i dañ di nettali ci moom ne moom dafa àggoon sax ci wax ne bu wuuteeg boroom xam-xam ci mbir li tax da ko koy nangul mooy dafa xam ne man dama jàpp ne lii ma nekk moo wér rek moom loolu lay wax lii ma nekk dama jàpp ne moo wér ci wuuteeg man dama jàpp ne la lam nekk njuumte la moom Imam Shafi mooy wax ne loolu laa jàpp waaye dama ko jàpp rek waaye mën naa am lii ma jàpp te jàpp ne moo wér mën naa am njuumte am ci kee ma wuutal ma jàpp ne dafa juum man naa am lam jàpp wér mbir nag ku ko teg foofu doo ko diisal genn diisal gi danga naan kon rek lii kat dama jàpp ne moo wér kon da moom laa jëfe waaye mën naa am moo ci ma wuutee lam jàpp moo wér kon moom it danaa ko bàyyi mu jëfe lam jàpp duma ko diingat du ko diingat sañ na ma laab yére nag ñaar yooyu bokkuñ diingat ak laab yére bokkuñ laabire moom mooy bi nga xam bi nga jàppee na yow lii moo lii moo wér loolu nga jàpp ne moo wér sañ nga koo wax ki nga wuuteel sañ ko caa jéem a waaye nag mu yam foofu bu dëgëree celam nag nga bàyyi ko laabire moom foofu la yem waaye doo ko diingat diingat ko ne ko li nga def tegewut fenn man nga àgg sax ci di ko tuumaal sax ci di ko tuumaal sax yeneen yoo xam ne sequt ak leen di wax dara sax di ko tuumaal yeneen tuuma sax loolu bokku ci mooy wuute bu amee ci yu mel nii dii nga door ci am kon bu ñu jàppee ne du safaanoo waaye ay wuute la rek ci yenn mbir te mbir yooyu itam bu ca wuute amee kenn wërta dii ngeen moroom ji buñ gëstoo itam kenn ku ne gëstu muy salafee yi gëstu sufiyanke yi buñ gëstu sufiyanke danañ xam ne ñoom li leen ñor njiitu sufiyanke yépp moo leen ñor te muy tënku ci alxuraan ak sunna sufiyanke itam gëstu salafiyee yi ñoom it danañ xam ne koo xam ne yitteem yépp moom mooy tënku ci alxuraan ak sunna kooku itam ku baax la ndax loolu moo war a nekk doxinu jullit bu ne daa war a tënku koo xam ne yitteem yépp moom it foofu la ko jëmee bëgg nit ñépp tënku ci alxuraan ak sunna rek kooku ku baax la kooku ku baax la waaye li am solo mooy lu ne nañ ko yamale fa mu war a yam bañ cee dugal ay parparloo parparloo rek moo yàq lu bari waaye buñ ko yemalee ci mbirum xam-xam ak mbokkoo gi war a dox ci jullit ñi ak doyloonte gi ci war a dox ak rafet njort gi jullit bu ne war a am ci moroom ji buñ ko yemalee foofu rek déggoo dana mën a am waaye parparloo nag moo baaxul parparloo moom mooy nit féetale boppam ci benn kuréel rek ne kuréel boobu luñ mën di nekk rek noonu la kuréel kuréel dañuy yaatu suufiyanke yaatu nañ kon kenn mënut a wax ne képp kuy tuddee boppam suufiyanke rek lu mu nekk rek noonu la loolu loolu loolu loolu mooy parparloo wala ki boole ki boole boppam ci salafiya daal ne moom itam lépp lu salafiya wax rek képp ku boole ci salafiya rek lu mu wax rek noonu loolu parparloo la moo amul solo waaye bu ñu xoolee li tuddee reen yi bu dee suufiyanke gi moom reen yi ku ko xool dana xam ne lu tege fenn la am na fu mu tege ren yi ku ko xool dana xam ne am na fu mu tege du ñàkk nag ay benn benn yu ci doxe seen doxinu bopp ñooñu kenn du leen kenn du leen jéem a weddil euh, ngir par parloo kon foog naa daal buñ doxee noonu danañ mën a am ak déggoo mooy xam ne doonuñ ñu safaanoo waaye dañoo wuute rek ci yenn mbir yooyu ñu wuute itam dii nga tante waru caa am waaye ak rafet njort moo ca war a am kenn ku ne nangul moroom ja lam ca jàpp te liñ dëppoo nag ñu jàppalante ci bañ a parparloo ndax parparloo day tax ba jàppalante du am te jullit ñi bu jàppalante mu seen biir rek la leen yàlla waxoon mooy am wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum bu fekkee ñu jàppe seen bopp salaf yi ñépp xalaatuñoo dimbalanteeg ñi ñu day suufee ñi jàppe seen bopp suufi yi xalaatuñoo dimbaleen te ñuy tuddee salaf yi loolu mooy daal nañ néewal doole jullit ñi waaye bu ne woon ñun kat am na ay mbir yu ñu wute waaye am na yu dul jeex yu ñu dëppoo yu ëpp doole fopp gën a leer itam kon war nañoo mën a jàppalante yi nga xam dañ cay wuute kenn ku ne rafet jot ci morom ji dogal ko ngànt xam ne am na sañ-sañu def lam jàpp ca loola te du tee nag ngeen jàppalante ngir mën a dëgëral lislaam ngir mën a dëgëral jullit ñi sëriñ waaw loolu daal foog naa mën naa tàmbali waxtaan wi noo ngi jéggulu wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf sëriñ Seexuna Mbàkke Abdul Wadud ci waxtaan woo am solo wi jàpp naa ne mbokk yi fi teew yépp képp koo xam ne teewloo nga waxtaan wi ak ñi ko doon déglu ci jumtukaay yi jàpp naa ne ñépp insha allahu taala dañ ci jëriñ sant bu baax di la gërëm di ñaan yàlla suñu borom mu gënal sa fan yokk sa xam-xam yokk sa taxawaay ci liggéey bi xam naa ni waxtaan wi e, sëriñ Abdul Xudos Mbakke dana ci def benn taxaw seetlu ak sëriñ Xaadim ndax ñoom ñu ko doon déglu yaakaar naa du ñàkk e, am solo gum am solo tax na ñoom dañ ci def taxaw seetlu kon xam naa dañuy sëriñ Abdul Xudos nga ñëw def ci benn taxaw seetlu bu noppee jox sëriñ Xaadim Mbakke bu noppi nag ñu jublu ci laaj yi nga xam ne moo fi rek ci laaju ci waxtaan bi insha allahu taala bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wa nabiyina muhammadin al amin wa ala wa sahbihi wa man iqtada bi hadihim ila yawmiddin mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci weer wu tedd bii muy shahr ramadan al abrak nga xamante ne awaluhu rahma wasatuhu maxfira wa axiruhu atqin di ndokkeel bu baax waxtaan sunu wax sunu waxtaankat bi ñu invité tey di boroom xam-xam bu mag di gëstukat bu mag a mag ci yoon wi ak ci diine ci ñu koy dalal jàmm di ko wax ahlan wa sahlan wa marhaban fi darik muy sunu xarit sunu mag sëriñ Cheikhouna Mbacké Abdul Wadud di sunu ustaas it ndax ay waxtaanam wax dëgg yàlla dañ koy bàyyi xel bu baax a baax a baax ak ay gëstoom ci yoon wi ndax am gum am solo am gu mu am ak ak leer ak mën a tegtal tegtal yoo xamante ne day tegu baax ci xel tegu it ci ay baraahin am uslub daal uslub bu tadris ak eh, irshad bu baax ba ay waxam daal man bokk na ci wax yi ma gën a rafetlu ci ñuy waxtaan yàlla na ko yàlla dolli xel yàlla dolli ko xam-xam gën a leeral ab dënnam ba liggéey boobu mu man koo continuer bu baax muy addaawatu ilallahi bil xikmati wal mawxisati al xasana ñu sëriñ seexu naa nag gannaaw buñ ko dalalee ci thème bu am solo bii nga xam ne thème bu ñépp yittewoo la ci sunu jamono ji ndax indi na ay rëng-rëng ak ay coow ci mbooloo yu baree bari ci biir dëkk yi mag ñi it yu baree bari rawatina sunu dëkk bu tedd boobee di Touba waaye ci ni ma ko waxe woon rek ci uslub al ak mawhiza alxasana ak euh, dëggiin wu rafet muy diggante ñaari mazahib yi mën nañ ko tuddee mazhab waaye mën nañ koo tuddee madrasa sax muy as-salafiyya ak as-suufiyya ndax xam ngeen lislaam moom ay dëggiin rek la ay mafahim ak aara li nga xamante ne dafa jóge ci yonent bi nekk nas wala mu jóge ci alxuraan loola moom fa bi rasi wal ayn li ci imaam Malik waxoon rek loola moom kenn sañu ca wuute waaye amaa nag lañuy dégg ca ron nas boobee loo xamante ne day dëppook jamono ak yu jamono laaj loola moom buñ ca indiwut nas it boo dee boroomum xel buñ la ko waxee danga ko mën a nangu ndax ci misaal rekk ci tasawuf ni ko sëriñ seexu naa xamle yitteem mi ngi jëm ci defar nit ak jikko ak yar ak defar xol loolu boo xoolee day am cëslaay ci diine ak doonte ay nusuus yoo mën a teg sa loxo ne lii la waaye danga gis ne lu diine nangu la ndax yitte la joo xamante ne mënta ñàkk ndax cosaanal diine lépp génnul jikko yonente bi nee na innama buhistu li utammima makaarimal axlaaq kon ahlu tasawuf ni ko sëñ seexu naa waxe bu jëlee seen yitte jëpp jëmale ko ci defar jikko ak xol yi ak melo yi loola day mën a delluwaat ci le Omar ibn Abdul Aziz waxoon ne tahdusu linnaasi aqdiya bi xasabi ma ahdasuhu min fujur wa ahdas doone na ko yónnante bi doon defe ca jamonoom rek loola rek moo war a wéy waaye bokk na ci aw déggiin wu rafet nga xool jamono ja lam laaj ak lay defar jikko ya ak saafara ya médicament yam dëppool jamono jooja boo ko indee it yaakaar naa du doon ak wuute ak yonent bi sallallahu alayhi ci biir ni ko sëriñ seexu naa leerale ci waxtaanam waaye salafiyee it ci ni ko sëriñ seexu naa leerale ci biir waxtaanam nga xamante ne mooy delluwaat ci li yonent bi sallallahu alayhi wa nekkoon bi nas ñu teg ca loxo bañ caa dolli dara bañ caa wàññi dara nga xam ne duñ nangoo taawil taawil ak yu bare bari loola it man gis naa ne am na wet gum ame njariñ ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne taraktu fiikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaaballaahi wa sunnati kon jël alxuraan teg ci sa loxo bañ koo génn loola wàññiwut dara jël sunna it ahadisu nabawiya nam ko waxee ca nusoos ya nga jële ko wàññiwut dara waaye li wàññi dara kay mooy nga def li ñuy wax zahiriya mooy zahiru nusuus ndax luxatul arabiya dafa làmboo lu bare bari alxuraan it yonent bi sallallahu alayhi wasallam firiwu ko ba jeex tàkk kon ginnaaw ci ab leetar la nekk ab message bu ñu war a jàllale te war a dëppook jamono yépp yaakaar naa gën koo yaatal it ci taawil loola yaakaar naa ne diine dàq ko loolu mooy wuute gi ëpp solo ci ahlu tasawuf ak salafiya ndax ahlu tasawuf ñoom dañuy jël ta'wil fonk ko lool euh, dañuy dégg it addis yi déggiin yoo xam seen déggiin yoo xamante ne ci diine lay delluwaat maanaam boo xoolee maqasid ya daal du génn diine ndax diine moom juróom yi rek la ñëw ngir wattu xefsul nasl xefsul nafs xefsul maal xefsul ard juróom yooyu nga xamante ne ñoom la ñuy tuddee yi diine di aar mooy al usulul xamsa xefsul nafs xefsul ard xefsul maal xefsul nasl xefsul diin yooye ñoom ahlu tasawuf ñoom lañ jël nu nusuus yooyu ñu di ko taawil ngir man cee man koo yaatal loo xamante ne xëy na du bokk ak eh, liñ jàpp ne ñoom dañ koo dolli ci diine te xëy na yaakaar naa ku ne xam ne ne dug dolli ci diine ci misaal rek tawasul boobu sëriñ seexu naa doon wax nga xamante ne am nañu ak wuute seen digg ak ñoom muy am wasila kuy dox sa diggante ak sa boroom loolu lu luñ mën a nangu la ndax yoonu yàlla dafa bari ay pakk bari ay gàllankoor bari lu mën a tee nit ki àgg ci yàlla ni ko imaam Ghazali wax pakk yooyee ak gàllankoor yooyee la la cay musal mooy ku xam yoon wa mas saa jaar xam gàllankoor ya mu won la ne la jaaral fii jaaral fii ba àgg nga xamante ne kii moom lim lay won day mu def fu mu jaar ba àgg door la faa bëgg a jaarale kon tawasul xel nangu na ko bu baax a baax ak doonte ñoom defe nañ ne kenn ku ne mën ngaa dem ak sa bopp te doo jaar ci kenn waaye li xel gën a nangu mooy li ahlu tasawuf di def mooy jaar ci koo xamante ne jaaroon na ca yoon wa ba xam pakk ya xam fakastal ya xam la fay réerale ak ya fay fàdde mu won la yoon wi ba nga àgg loola it yaakaar naa moo gën a nangu moo gën a tegu ci xel kon am kilif kilifa ci diine loola xel nangu na ko waaye diine it nangu na ko ndax ni ko sëriñ seexu naa waxe ñoom dañoo jàpp ne saxaaba yi yonent bi sallallahu alayhi na ko saxaaba yi defe woon defoon noonu la taalibe yi war a def sëriñ si mooy topp ci moom lu mu wax ñu def lu mu tere ñu bàyyi beneen tomb bi nga xamante ne sëñ naa indi na ko it ci muy gis yonent bi sallallahu alayhi wa muy coow lu yaatu ci biir diggante ahlu tasawuf ak salafiya ndax nit mën na koo gis sëñ naa leeral na ko nee na doonul lu jomb ci kàttan ak sun borom ginnaaw jombul ci kàttanuk sunu boroom nag yàlla néewut duma ko def boo waroon ci alxuraan ba mu daj gisoo fenn ci alxuraan fu yàlla wax ne yonent bi kenn du ko gis amut ci al ahadis saxiixa it fu yonent bi waxee ne kenn duma gis kon loola su amee ka ko wax benn muy nitu ku ragal yàlla ku maandu koo xamante ne nattu nañ suluugam ak ay jikkoom mu doy ñu ñu nangu ko wala benn mu bañ a nekk kooka la wax bu la neexee nga bañ koo gëm kon foofu mën nga fee bañ sukkandiku ci nas waaye ci tajriba ak nit ki ak ay jikkoom ci koy ci ngay dell te loola bu ma delloo ci masaalikul jinaan sëriñ bi wax na bayit woo xamante ne nuru na loolu buy firndeel loolu nee na aw kayfa yunkiru alladi ittaqa al ilaah xaqa tuqaatihi wa xaalafa hawa nee na ki nga xamante ne dafa ragal yàlla wóor ci suluugam mosoo ko gis mu def genn maasiya benn mooy yàlla gis ko it mu xeex ak bakkanam ba not ko kooko su la waxee dara ci mbirum yàlla kooko war nga ko mën a nangu ndax yonent bi ba mu ñëwee na maay ab yonente am ñu ko weddi daa am ñu jug taxaw delloo siwaat leen nañ leen delloo siwaate mooy dañ leen wax ne leen ndax mas ngeen nattu ci moom mu wax leen lu du dëgg ba ngeen ko gisee muy Muhammad ba léegi ñoom mbooloo mépp maase ne kii day fii la yaroo ci ñun ak ngoneem ba ni mu toll nii musta wax lu lu safaan musta wax lu du dëgg mu ni leen kon nan lay bàyyee wax lu du dëgg ci digganteeg ay moroom jaamam ak ay mbokkam di waxal dëgg yàlla eh, di waxal aw fen yàlla maanaam nan lay bàyyee fen wala wax lu du dëgg ci diggam ak doomu aadama yi ba noppi di waxal aw aw nar wala lu du dëgg yàlla kon loolu sëriñ wax ci masaalik ñooñu wax ne gis nañ yonente bi mën nañ caa firndewoo ci ne ñoom mësuñu leen a natt mukk ci ñu wax lenn lu juyoo wala ñu da wax lu di safaan ci seen dund kon bu ñu àggee ci benn marxala ba ay nuuraaniya ay kasuufaat kusuufaat laa koy tuddee am lu ñu gis loo xamante ne ndax mu tasawuf bokk na ci ay masaadiram li ñuy wax zawq li ñuy wax kash ah li ñuy wax kash bokk na ci li ñuy wax euh, euh, zawq ak kashu ak yeneen yi ci des ilham yu bare bari la yooyu mooy seeni masaadir yooyu masaadir nag dafa naqaree layal dafa naqaree layal ndax du loo mën a wax nit ki nekk ko lii la nit ki kay mooy àgg ba ba tegal ci boppam mos ko wala yàlla wuññi ak leer ci bëtam wala ci xolam mu mën koo nangu rek moo tax sëriñ bi gis ngeen fi mu wax kalaamu lawliyaay lastu afhamu li ànd na nii ana ana waxum hum kon seeni wax léeg-léeg boo xamul seeni masaadir muy ilham yooyu ak zawq ak kashf yooyu dana jafe lool ci yow nga mën caa indi ay ay baraahin ay tegtal yoo xam ne ci xel bu fekkee ci nitu xel rek ngay doon da nga ko doo ko mën a nangu waaye sukkandiku bi ma sukkandiku ci li suñ seexu naa wax léegi rek mooy ginnaaw nit ki moom nitug yàlla la ko am natt ci moom wax lenn lu wuuteeg li yàlla wax bu ñu nee gis na yàlla wala mu ne gis na yonent bi sallallahu alayhi wa war nañ ko koo mën a yi ci indi moom Serigne ndax wane na ne gis yonent bi sallallahu mën nañ cee tegtaloo ci isra wal ndax yonent bi ba muy def isra ak mihraj gis na Seydina Muusa gis na Seydina Ibrahim ak yeneen yonent yëpp jiite na leen ñu julli te loolu nas la kon loolu mënees na cee tegtaloo ne kon ru'yatul mawta nekkut mu xaal day delluwaat rek ci kàttanu suñu borom ni ko Serigne Seex naa waxe ma ñëw ci tomb bi ëpp solo nag bi nga xam moom la Serigne Seex naa tëje mooy imkaaniyatu tafaahum baynal madrasat moom sëriñ bi ci biir waxtaanam xam la ne na ñaari école yi muy ahlu tasawuf ak salafiya ñoom ñaar seeni axraat li leen tax a jóg wuute wut maanaam li leen li leen tax a jóg wuute wut wasaa'il yi ya ñuy jaar pour àgg ca moo am tuuti ay wuute waaye fañ jëm moom fenn rek te mooy jëfe alxuraan ak jëfe sunna ak li mu yonente bi sallallahu alayhi bàyyi kee dafa jaar ci yoon woo xamante ne da koo jaarale ci defar ak yar ak xool li dëppook jamono ju nekk ak ak waaso bu nekk ak nit ñu nekk nañ leen fay jaarale bañ mën a keneen ki dafa jël ne na yonente bi doon def rek ak na mu doon dunde ca lañ war a yem képp waruñu caa dolli daal waaye yaakaar naa xool li dëppook jamono nag moo gën a ànd ak xel moom la xel gën na mu wax na it euh, ñoom ñi sos yoon yooyu ku mel imaam Junayd ak ki gënoon a jàmbaare ci salaf yi muy Ibnu Taymiyya te taalif ci lu bari boo delloo ci ay mbindam bëriw ak weddi maanaam saxal na mbaaxu ñu bari ci waa ahlu tasawuf ku mel imaam Abdul Xaadir Jaylaani wax na ne nitug sunna la tàgg na Ibnu Taymiya it bari na ci mbindam ci tasawuf yoo xamante ne da cay saxal eh, njariñi tasawuf ak eh, baaxam nga xam daal kon wuute gi daal fii ne ci mooy point yooyu ñu wax rek mooy liñ jàpp ne bidaa la te ñee ñoom jàpp wuñ ko bidaa ndax dañoo jàpp ne bidaa mooy sos dara ci diine waaye loo xamante ne am na cëslaay ci diine nga wutal ko ay waxtu wala nga wutal ko ay bés wala nga xool la dëppoog jamono jañ koy defee nga am loo ca yokk loola du bidaa kon déggin bi ba tey dana indi lu bari ak yoo luñ defe ne bidaa la te du bidaa ndax boo ko xoolee ay mbir la yoo dina saxal na ko nañ koy defe rek ak anam ya te loola yén lislaam yërmandeem moo tax yonent bi néewut ne nañ ci yam fii da ko ubbi muy bunt bu yaatu rek bàyyi ngir ku ci mën a dolli nga dolli ci kon ñu ngi rafetlu bu baax waxtaanu Serigne Cheikh naa ak uslubul mawxisa wal xikma ak xewaar bi nga xamante ne jëfandikoo na ko yëpp ci biir waxtaan ndax loola mooy li mën a dekkalaat mooy li mën a indiwaat tafaaxum waaye bu kenn ku nekk defee ne yow yaa nekk ci dëgg loolu tafaaxum du mën a am ndax nit dana nekk ci dëgg mu wóor ko ne moo nekk ci dëgg sax te du am sañ-sañu wax ne man maa nekk ci dëgg loolu la mu ci tegtaloo mooy nag buñ delluwaatee ci alxuraanul karim yàlla bi muy bi muy bi muy bi muy woot xiwaar digganteem ak yéefar yi dafa wax ne wa inna aw iyaakumu la ala hudan aw fi dalalin mubin te yàlla xam na wóor na ko yonent bi moo nekk ci dëgg waaye ba mu leen di woo ngir ñu def dialogue daf ne leen benn yéen yéen nekk ci dëgg wala man mii maa nekk ci ak réer wa inna aw iyaakum la ala hudan aw dalaalin mubiin loolu mooy uslubul xiwaar mooy ardiya bi mooy cëslaay lépp buñ ci taxawee danañ ak juboo dana mën a am ndax nit ki dana nekk ci dëgg waaye du am sañ-sañu ne man maa nekk ci dëgg waaye day yaatal keneen ka bu ko defee ñoom ñaar kenn ku nekk ñu xool buñ dellusiwaatee seen xel delluwaat ci xam-xam ak ci xiwaar ak ci ay baraax yi xam ku nekk ci dëgg te bu boobaa ñi nangu dëgg tey àtte dëgg ñëpp danañ ko wax kon daal ñu xam ne doonuñ ñaari école yoo xamante ne dañoo safaanoo dañoo juunoo waaye ñoo bokk fu ñu jëm te bu ñu gën a yokk biir waxtaan yi gën a def ay ay liqaat ay xewaar yu bare bari fitna yu bare bari mën naa bañ am seen diggante ndax inna haadihi ummatukum ummatan waaxida wa ana rabbukum fa'budun diine lislaam ji benn la te bokk na ci li koy néewal doole mooy taqalikoo gu metti gi ak weddante gu metti gi ak kenn ku nekk defe ne yow yaa moom dëgg cent pour cent kon dëgg daal ñépp la fi nekkal am na ci yoo xamante ni wóor la ci tasawuf kenn du am loo ci nattable kenn mënu ko weddi ndax dëgg la gu wér péng bu mel ne alxuraanul karim am na ci salafee it loo xamante ne dëgg la gu wér péng kenn mënu ko weddi kon li ñuy dimbale rek mooy ñu xool lañu ànd nga ñu ñëpp kenn ku nekk ànd nga ci ak sa moroom te muy dëgg bu wóor ñu ànd ca loola niqaatu ixtilaaf yi nag ñu am xolub man koo jëgalante man koo tasaamux kenn ku ne bàyyi sa moroom mu wéeg li ko ak dëgginam ci diine may mu wéy ca te loola du neex a tegtal ki ko xamut ndax ahlu tasawuf ñoom ginnaaw dañoo gëm te li ñu gëm ni zawq la ilham la kashf la dañoo dem ba teg ci seen loxo door na lii liñ naan li wolof di wax la la mu saf ka ko macc moo ko xam yow mëccoo ko ba pare bëgg a weddi loola loola it xel nangu ko te it mën naa jur fitna yu bare bare kon nañu nangul suñu kilifa yi nit yàlla yi li ñuy wax ci yàlla te nga xamante ne ñoom dañ caa teg seen loxo dañ koo mos màcc ko xam ko wax ko loolu bokk na ci ak maandu ci diine nangul leen ko te bañ koo weddi te buñ defee loolu rek jàmm am ñu ngi baal ak ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah. alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummatihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñoo ngi nuyu mbokki jullit yépp yi fi teew ak ñi ñuy dégg ñépp di leen ndokkeel ci weeru tedd wi di ñaan sunu borom nangu ñu suñu jàmm yàlla te fulal nu ko di sant bu baax Serigne Cheikhouna Mbacké ci waxtaan bu am solo bii nga xam ne moom la doon def ci tomb bu am solo bii nga xam ne nekk na loo xam ne jamono ji laaj na ko jamono ji ittewoo na ko sëriñ bi nag xam naa ne lim ci war a wax lépp wax na ko liñ ci dolli rek mooy gën a firndeel ne rekk loolu dafa nekk farata ci jullit yi ci jamono bii nu toll ñu jéem a xool seen tolluwaay ak seen melo ndax bu fekkente ne wuute mënula ñàkk ci ay doomu aadama waaye wuute bi dem na ba àgg ci ñi rayante ngir ñàkk bokk ay gis-gis kon loolu jot naa ne doonatul loo xam ne waxtaanu boroom xam-xam la woo xam ne dañ naan kii moo nekk ci dëgg wala kee moo nekkul ci dëgg waaye war nañu wax bu baax nit ñi leeral leen nan lañ ci war a taxawee ak lan lañ ci war a def ndax lii moo war a nekk ak nii la waroon a deme amul solo li am solo mooy li nekk ba noppi kon nag boroom xam-xam yi surtout war nañoo gën a góor góorgóorluwaat bu baax ci leeral ne wuute bii nga xam ne moom la kuréeli jullit ñi di wuute nekkul wuute bu jar boddikonte nekkul wuute boo xam ne am na solo ndax ñàkk koo def moo tax ci yeneen réew mu dem ba jur fa ñuy xeex te loolu waxuma la jullit ñi liñ ci loroo waaye yàq gi mu yàq derbu lislaam ci képp ku ko doon xemmeem ak képp ku ko jàppe woon lu mën a xettali àddina bi ci at yi nu toll kenn ku ne teg na sa bët ci wuute boobu yàq gi nga xam ne moom la yàq ci lislaam kon nag bu fekkente ne dañuy continuer toujours di wax ne kii moo nekk ci dëgg wala nekkul ci dëgg loolu mbirum xel la rek ni ko suñ seew naa waxee léegi ci biir waxtaanam ndax wuute ak débat yooyu ba lislaam sosoo ba léegi mi ngi fi jamono boo ubbi rek jàng ko nga fa fekk wuute bu mel noonu kon li am solo mooy ñu wax nan la ñuy régler wuute googu loolu nag li ci jiitu suñ bi na ko ci biir waxtaanam mooy ñu rafet njort ci suñ diggante ndax nit ki mënoo xam li nekk ci biiram dangay rafet njort rek waaye mënoo xam li nekk ci biiram fi mu ne ñun ñi mbooloo mi fi daje mépp kenn ku nekk sol nga yére sa yére bokkul ak sa yére morom waaye li tax loolu di nga tante wuñ ci weddente wuñ ci mooy ku ne jàpp nga ne sa morom la mu bëgg mooy suturaal yaramam ak taaral boppam nu mu ko mën a defee nag baax bu fekkonte ne nag jàpp nañ ci suñu diggante rafet njortu googu te loolu suñu borom digal nañ ko ci alquran kenn ku ne jàpp ne sa morom la muy def bëgg baaxal moo tax mu def ko kon du ñu juyoo juyoo bu metti boo xam ne day dem ba àgg day wax àgg ci waxante lu ñaaw waxuma laak nag di dem bay àgg ci di xeex ak di rayante gën gannaaw wax wi dafa gàtt gis naa ne tom bi nga xam ne am na solo lool ñu bàyyi ko xel mooy bu dee ci fii wuute gi ñu wuute mu ngi gën a fese ci wax ci parole yi maanaam ci xitaab bi nga xam ne moom moom mooy mooy jug saa su nekk ci la gën a fese ndax dama lay jox mel ni misaal ci lu mel ne weer wi ñii dañ koy ne woor nañ wala wori nañ ñii jàpp lii ñii jàpp lii bu fekkonte ne boroom xam-xam yi ak kilifa yi dañu ne kenn ku ne jàppal ci loola doy waaye bu kenn weddi la keneen jàpp kon du am benn jafe-jafe ndax bari na fi ay mbir yoo xamante ni bokkuñu ca nuñ cay doxale te cu coow jibu ca kon bu fekkante ne boroom xam-xam yi gën nañoo jëmale seen wax ci digal nit ñi surtout ñu téye seenu làmmiñ te loolu mag ñi ak nit ñu baax ñépp daanañ ko wax ci mujjug jamono ne jamonoy téye sa làmmiñ la maanaam ñi war a wax di wax ñi warut wax téye seen làmmiñ ku dem bay wax tamit nga nga wax loo xam ne lu am njariñ lay doon te bañ a wax lu amul njariñ ndax loolu moom leen suñ borom digal ci alxuraan ñu bàyyi xel ne itam jamono bii nu toll noonu lislaam yi noonu lislaam yi wuute boobu dañ koy jëfandikoo bu baax a baax ngir yàq lislaam képp koo xam ne yaa ngi xool xew-xew yi am ci jamono yii dangay ngay seetlu ne ay at tuuti ci ginnaaw tubaab yi ñoo ñëwoon ci réew jullit ñi di xeex ak ñoom waaye diir bu gàtt dañ caa daal di génn fexe ba jullit ñi di xeex ci seen biir fi ne jullit ñi képp ñooy xeex seen biir te loolu nag lépp ci lii lay tàmbalee ndax kenn ku jug yëkkati ngànnaay ku nekk la nekk ci boppam moo tax mu jug yëkkati ngànnaay ku jug di wax lu ñaaw ku nekk la nekk ci boppam moo tax mu jug di wax lu ñaaw kon nañu delloosiwaat suñu xel te xam ne diine tamit du affaire mbirum àddina mbirum àllaaxira la àddina diggante bu gàtt la boo xam ne dañ fiy nekk bu ëllëgee dañ fiy jógee kenn ku ci ne la nga ci waroon def suñu borom dana la ko laaj ci sa bàmmeel kon kenn ku ci ne na nga góorlu fexe ba sa sa waxin ak sa jëfin ak sa comportement ak say position yépp na doon loo xamee ne nii bu ëllëgee suñu borom bu mu nalee bu bu mu la bu la yow yow bu mu la wax mukk ne la yow mii yaa yàq sama diini diini ji wala yaa taal daay kon nag euh, maa ngi yemale foofu taxu seetlu bi sant ñëpp gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bismillah wasalaatu wasalaamu ala la am solo yi nga xam ne moom nga ñu defal fii wax dëgg fa yàlla jàng nañ ci lool di ñaan yàlla barkeel xam-xam bi te dëgër loolu ndegam waxtu bi dafa xat kon xam naa ne ñëw ci laaj yi nga xam ne mbokk jullit yi dañoo bëgg nga leeral leen ko bokk na ci laaj yooyu ñu ne ñi nga xamee ne ñooy suufiyanke yi séddale gi ñuy séddale pour tawxid muy ñetti xaaj muy am tawxidul uluhiya ak tawxidul rububiya ak tawxidul asmaai wa sifaat mu ne loolu ndax bidaa la wala boog du bidaa bismillah ah, loolu tey na ku mel ne cheikhul islam ibn ahmad ibn taymiya bokk na ci ñuy gën a fésal lu mel noonu kon ñi wax dañ naan salafiyé yi ñoo ko ñoo ko ñoo ko am na ñu leen ciy tooñ xëy na tooñ la rek <laughs> ginnaaw dañuy tuumaal ñee biddaa ñëw ñu tuumaal leen biddaa rek waaye dëgg-dëgg du mbirum biddaa loolu mbirum xam-xam rek la mbirum leeral xam-xam la rek biddaa jëmut foofu kum neex itam mu jàpp ne tawhid uluhiyya ak rububiyya rek la doy na la ñuy dugal ci asma wa sifaat mën naa dugg ci rububiyya ndax mooy lan tawhid wéetal yàlla mooy nga nga nga nga ne yàlla moo sàkk moo moom mooy toppatoo lu aju ci loolu rek moo dugg ci rubo ci rububiyya uluhiyya mooy moom mi mel noonu nag moo yaayoo itam ñu jaamu ko moom rek moom rek moo yaayoo ñu jaamu ko lu mooy uluhiyya moom rekk moo sàkku moo moom mooy toppatoo mooy rububiyya loolu lépp dugg na ci biir ku yem foofu lépp dugg na ci biir buñ ci yokkee asma wa xëy na ngir gën a leeral ngir gën a leeral waaye dugg dugg na ci biir ñaar yooyu ndax asma ak sifaat lu doon ismu yàlla wala sifaam benn muy tegtale rububiyya wala muy tegtale uluhiyya bu dee ismu buy tegtale rububiyya dugg na ci tawhidu rububiyya bu dee ismu buy tegtale uluhiyya dugg na ci tawhidul uluhiyya kon ku ci ku yemoon ci ñaar yooyu baax na biñ jokkee boobu xëy na gën a leeral lañ ci jublu rek waaye nag du mbirum du mbirum bidaa ak lu dul bidaa mm-hmm. waaye ci xam-xam la laaju rek mm-hmm. masha allah leer na lool kii mu ne maanaam lan moo tax salafiya yi bu ñëwee ci dëkk yi nga xamee ne ay suufiyanke ñoo fa nekk bëgg faa def daawa ngir jàpp ne ñoom lan nekk moo gën a dëppook sunna salafiya yan fa fekk wala boog suufi yéen fa fekk dañ leen di xatal di leen dàq ak a génne loolu lan boo ko waral bu fekkee ne diine ji benn la te jubluwaay yi benn la xam nga jullit ñi moom jullit ñi seq nañ labirante labirante ak al amru bil ma'ruf wa nahy wa nahy anil munkar am nay sartam nag lu ci nekk am nay sart lu ci ne am nay sart waaye lu ci ne laaj na li ñuy tuddee xikma laaj na it ni ko yàlla waxe bil xikmati wal maw'izatil xasana wajaadilhum billati hiya ahsan kon koy waxtaanal ku ne moo xam yéen a bokk diine ji waaye nga am ci gisin wuute ak gisinam nga jàpp ne saw gisin bu la nga ko ca jéem sañ nga ko loolu day dugg ci labirante bu dee ko bokkalu diine itam nga koy woo sa diine sañ nga ko lu ci ne na ci ni yàlla diglee te mooy bil xikmati wal maw'izatil xasanati wal jidaal billati hiya ahsan mooy na ab na koy ab yar itam lal rawatina bu fekkee yow dëgg la lii nga jàpp jàpp nga ne moo wér moo gën a wér waaye nag it xam nga ne lii nga jàpp fii nga ko jàppe yow da nga fee néew lool da nga fee néew mooy nit bu nekkee fu mu néewee daa war a xam boppam daa war a tax mu yokk mu yokk ak xereñ mooy mu yokk ak ak ak yeewu ci ni muy doxee ame ab yar itam digganteem ak ñi nga xam ne mu ngi seen biir te ñu ëpp ko fopp ëpp ko ab lim ëpp ko kàttan ëpp ko doole ëpp ko lépp kon war naa doxe ab yar ci seen biir ñooñu itam nag nañ xam ne diine ji moom kenn moomu ko diine ji bu juróom-ñeent fukki yeeg juróom-ñeent yëpp fenn itam du tax ñu ne foofu rek a kenn sañ naa jaar feneen sañ na ko ndax diine kenn moomu ko kenn kenn kenn mënut wax ne li ma nekk rek a wér li ma nekk rekk lañ fi nekkee mbaa duñ fi nekk loolu kenn sañu ko wax waaye ku nekk fu mu néewee nag tamit war naa xam boppam gën a doxe ab yar ba warmaal mbooloo moom nekkal te ñu ëpp ko fopp ëpp ko lépp bu loolu amee rek ñu mën a ànd waaye ki néew bu ñëwee andiwut war ma jëm war a àndaale man naa am ñee duñ ko yaatal ni ñu ko war a yaatale ñii nga xam ne ñoo gën a bari gën a bari limitam buñ doxewut ñoom it lañ leen digal ci ak yaatu ak yaatal mën nañoo bañ yaatal koo xam ne dafa néew kon kii daa war a yaatale waaye kee daa war a am ab yar bu loolu mën naa am daañu mën a ànd